kenn ku nekk ci ñiy sëy moom la yoral ki ci des ñu ngi woon nag ci première partie bi waxoon nañ la ñetti façon àq la muy xaq yoo xam ne ndaw si moo ko yoreel boroom këram yu obligatoire am yoo xam ne boroom kër gi moo ko yoreel ndaw si am yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk ah, ñun nag ñu ngi woon ci bu njëkk bi di xaq yi nga xam ne moom la kër gi am ci soxnaam mooy ndaw si nga xam ne da ko warul boroom këram muy loo xam ne ay àq la ñu ngi woon ci bu njëkk bi mooy mu daal di koy topp bu dee da koo digal ndax li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon biñ ko laajee ne ko ana yan jigéen mooy jigéen ñi kan yan jigéen moo gën mu ne allati tuti'uhu ida amar wala tuti'uhu da koy topp boro day topp waa ji amar bu ko digalee wa tasurruhu mu bég ci moom ida nadar bu ko gisee wa tahfazuhu mu daal di koy aar fi nafsiha ci boppam wa maali ak alalam waxoon nañ na nag topp googu tu loo xam ne lu ñu joyal la mooy ne foog mu nekk fii maaruuf mooy loo xam ne lu yàlla digle fekk moom li mu naan ndaw si def ko mu fekk loo xam ne moo neex yàlla moo neex yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax ko ni mu ko wax ci xadis bi nekk ci saxiixayni moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne laa ta'ata fi ma'siyatillah ma taatu fil ma'ruf mu ne amul topp ci loo xam ne mooy yàlla la kenn du topp kenn ndax ci mooy yàlla bu ma ko deful day ñaaw moom manumaa def leneen lu dul lu mu def yooyu yëpp ay waxi caaxaan la laa taa'ata fi ma'siyatillah amulu topp ci topp goo xam ne lim lay jëme ki ngay topp ci mooy yàlla nga koy toppe innama dëgg-dëgg li am ba des mooy te ginnaaw lii dara amul at-ta'atu moom topp ci lii rek la mën a nekk fil ci loo xam ne njekk la lu yàlla santaane yonent bi alayhi salaatu wassalaam santaane kon lool moo doon bu njëkk bi beneen àq bi ci tegu mooy ndaw si di des ci kër gi te muy génn na il faut mu am digalu boroom kër waaw mooy ne du rek walla minute bu ne koñ boo romb rek booy dugg rek soit nga fekk ko ci diggu koñ ba walla nga gis ko muy débouché di dugg si walla mu ngay jàdd di dem déedéet bañ a nekk koo xam ne foo fël ci mbedd yi rek di koy gis mu mel ni moom lañ ndayele mbedd yi déedéet mooy ne droit la boo xam ne bu jëkkëram am ci moom balaa génn kër gi mu daldi am digal loolu lan mooy dalil bi luy tegtale loolu mooy li suñu boroom wax ci suuratul ahzaab mu ne waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil uulaa mu ne waqarna te ñoom jigéen ñi nañu des fi na ci seen kër yi wala tabarrujna te bu ñuy génn nga xam ne foo dugg rek centre commercial ba boo demee fekk ko fa marché bi fekk ko fa dem stade ba fekk ko fa jóge foofu demati métro ba fekk ko fa foo moom daal daanaka foo jaar ndaje ma fekk ko fa mu ne bu ñu def loolu tabarrujal yi comme ni nga xam ne jigéen ñi nga xam ne xamuñu dara ci l'ignorance totale lañ doon dund di defe jaahiliya nag dafa am ñaar mooy boo xam ne ba avant l'islam di ñëw ak bi mu ñëwee ñi nga xam ne ñoo ne woon ci réer waaye ñun nag dafa lool mooy aljahiliyatul qadima léegi nag dafa am loo xam ne mooy aljahiliyatul euh, euh, euh, al al al haditha mooy période boobu nga xam ne gu bees gi te loolu daanaka mooy siiw leen ci monde bi forum bu gis femme yi ñuy jaay ci nekk di jaay ne am na lu mën a solo am na daagu waale mooy loolu seen col ko geeg seen maquillage yeeg seen yooyu yëpp loolu suñu boroom nag ne loolu noonu bu ñu ko def voilà kon loolu mooy deuxième acte bi troisième bi mooy ne bu ko boroom këram soxlaa ci lal mu bañ mu mu mu nangu bañ a bañ voilà euh, loolu moo tax lislaam xamul ay waxi caaxaan yi nasaraan si wax euh, nga xam ne nga dégg bu ñuy wax ci ay notion viole ñu naan waa ji ñu naan viol yi ëpp yépp ci couple lay xew xam nga loolu mooy yëfi caaxaan dëgg waaye ñoom comme que ay concubinage lañuy wax même ñi marié sax nee nañu <clears throat> loolu mooy li nga xamante ne ni moo ëpp euh, lu muy xew mooy ne ndax da boroom këram da koo forcer daal di jotee moom loolu loolu premièrement dañ lay wax ne loolu bu dee ci lislaam lislaam xamul loolu ndax euh, ay dañ ko da koo violé kan moo ko violé ñu ne boroom kër moo ko violé xam nga loolu moom mooy mooy li nga xam ne ay caaxaan la après nag ñu ne ku amul ku amul dégg-dégg boobu ku amul définition boobu ci wàllu li nga xamante ni nii mooy mooy viol mooy yow xamoo ñun nag dañ naan leen ñun l'islam xamuñu loolu te soxlawuñ seen waxi caaxaat yooyu neen wax ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan mooy wane ne farata bu waa ji soxlaa ndaw si ñemewul a bañ mooy li yonent bi alayhi salaatu wax ne mooy xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa mu ngi ci saxiixu imaamul buxaari mu ne ida daa rajulu imraatahu ila firaashihi fa abat an tajia la'annatha almalaaika xatta tusbix mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu góor ki woowee soxnaam ci lalam bu bañ bu ndaw si bañ kooku ndaw soosu malaaka yi dañ koy rëbb bët ni fajar bi jot kon loolu nan ngay waxe naan waa ji viol mooy ne jigéen gu bañ naan di def tout le mu joxe benn lay buy bu bu fexe ba jëkkër ji du mën a du mën séq ak moom dara bu dul ne dëgg la ci moom kooku noonu euh, na ko leer ne malaakay raxmaan yi di malaakay borom bi subhaanahu wa taala koy rëbb ba fajar ba ba ba xëy ay viol dañ koo violé njëkkër moo ko violé loolu waxi caaxaan la léegi quatrième ponk bi nga xam ne ndaw si moom la amal boroom këram mooy mu bañ a entrer kenn di inviter kenn ci këram lu dul jëkkër ji am ci ndig ndax lu dul mu am ndigalu boroom këram ndax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax xadiis bu ne ci saxiixu imaamu muslim mu ne wa inna lakum alayhinna an laa yuutiyanna furushakum ahadan takrahuna mu ne ta am ngeen yéen góor ñi yonent mi alei saatu salaam am ngeen droit ci kaw jigéen ñi ñu bañ seen soxna yi ñu bañ indi ci seen néeg yi seen lal yi mooy ñu indi seen néeg kenn koo xam ne yéen bëgg ngeen woon ñu ñëw voilà ak li mu wax moom aleyhi salaatu wassalaam ba léegi ci xadiis bu ne ci imaamu muslim ibn al-Hajjaaj raxmatullaahi mu ne laa ta'zan nil mar'atu fi bayti zawjiha wa huwa shaahid illaa bi idni mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam benn jigéen du accueillir invité ay nit ci kër kër ci këram lu dul jëkkëram nefal wul mu yëpp lu dul ci ndigalam la koy def voilà loolu nag euh, mooy lii mooy bu dee ne yii nii mooy lu général la mooy bu dee yëg ne ne nag bu dee ne yëg ne ne moom jëkkër ji gërëm na diw ñiy ñëw ki muy invité leer na ko ne moom gërëm na ci loo garaaw voilà waaye bu dee day sikki sàkk bu boobaa du ko def lu dul mu laaj ko ci ndigal ba pare léegi beneen muy cinquième mooy ndaw si du woor wooru woorum naafila boroom këram nekk fi lu dul ci digalam ndax li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne laa yaxillu lil mar'ati an tasuuma wa zawjuha shaahid illa bi idni moom mu ne alayhi salaatu wasalaam mooy xadiis boo xam ne imaamul Buxaari na ko noon imaamu Tirmidi ak imaam Ibn Maaja ñoo ko solo raxmatullah alayhim yonent bi yi salaatu wasalaam ne du dagan ci ndaw si muy woor woor goo xam ne du wooru farata boroom këram nekk fa teew lu dul ci ndigalam mooy ne bu boobaa bu wooree jëkkër gi am na droit wooru farata comme yooyu nag farata it mooy kooruk naafila yooyu nag kooruk naafila yépp ci yem moo xam ñi nga xam ne comme ñu ne jour arafa wala yooyu mooy lu dul farata daal bu ko wooree euh, te jëkkëram ne fi mooy ne koor googu noonu noonu euh, bu dee da koo soxla mën naa joteeg moom sans mooy ne koor googu kontul voilà koor googu noonu kontul ndax naafile la mais bu dee farata yoo xam ne yu mu war a fay yooyu moom moom par la wala nizar walla yi nga xam ne bo mooy fa koor yi nga xam ne moom farata la ci moom bu boobaa moom moom da koy woor ndax loolu nag farata la ah ci xàq yi mooy mu bañ a dépenser ci alalam dara lu dul ci ndigalam li ndax xadiis bi ne laa tunfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi idni zawjiha yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax xadiis bu ne ci sunan yi mu ngi ci sunan abu daawud imaam tirmidi na ko noon imaam ibn maaja ci sanad boo xam boo xam ne bu xasan mu ne bu ah, benn jigéen dépensé alalu boroom këram lu dul ci ndigalam ah te loolu la waxoon eh, Hind bint Utba di nga xam ne ci la ko laaj ci eh, kene Abu Sufyan ibn Harb moom kat dafa nekk koo xam ne ku nay la léegi nag <coughs> léegi na est-ce dina mën a jël ci loo xam ne moom lay dundee moom mu ne ko li nga mooy bu jox ko digal ci yu wow yi mooy céréales yeeg yu mel noonu mooy ne yooyu taxul ñu yox waaye bu dee alalam mooy euh, loolu foog loolu c'était pour dund moom lañ doon dunde sinon du dépenser alalu boroom këram naan ndax ñoo bokk kii ko commun non l'islam xamul loolu alal yi dañuy xam kan moo moom mooy kan moom moom la nag lan mooy ne bu dee loolu mënoo Euh, man lu ma neex laay def déedéet amul lu ma neex laay def mooy ne amul lu ma neex laay def euh, foog ñu xam yow euh, que li ngay def lii loo xam ne moom moo ko moom manoo amoo ci rek naan lu ma neex laa ciy def déedéet que ne alalu baytu maal la daal man daal lu ma neex def non non non loolu loolu noonu man da ne léegi septième mooy lële lii ni ma bëggoon mooy communauté des biens laa bëggoon wax voilà que léegi mooy ndax bu kenn gaañoo sax ñu ne affaire bi amul miraas ñoom ñoo ko bokk kon jeex na déedéet loolu moom moo man communauté des biens laa bëggoon wax communauté des biens loolu moom moo manu la mooy ndax euh, moo tax sax ci lislaam léeg bu demee noonu yi nga xam ne ci tos ci aada xamuñ nan la demee mu amati wuute yi nga xam ne matériel yi nga xam ne ci kër gi en général góoru koy moom yooyu lañ naan góor koy moom jigéen bi moom yeneen yi yi nga xam ne jigéen a koy moom mooy loolu mooy bu dee wu bu dee affaire leeratul voilà léegi sa céem bi mooy mooy ne euh, ndaw si mooy taxaw liggéey yi nga xam ne liggéeyu kër gi la ak di yar gone yi euh, comme loolu loolu xam nga tuddoon nañ ko fan yee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi da gis ne ñu bari ci ñoom jamono ju njëkk ja dañ doon wax ne loolu mooy liggéey yi euh, ñenn ñi dañ doon wax ne du farata noonu mais loolu wax jooju noonu dafa euh, te lool moom la waa jumhur doon wax keneen ndaw si amul du du force ci moom du du du loo xam obligatoire la muy liggéeyal boroom këram ah kënin boroom kër gi mooy ki koy doxal yenn yi moo koy defaral utal ko yooyu mais loolu mooy loolu da ngay moo tax imaam Ibn al-Arabi al bi muy wax lool li ñëw ci lool dane lii moom wa hada amrun da'irun ala al-urf wal aada lii moom li tax boroom xam-xam yi doon wax loolu taayooyu mooy ne ndax mbir mi ci aada la rek la dellu Euh, alladi huwa aslun min usul ash-sharia al-aadatu muhakkama ndax cinq règles fiqhiyya yi gën mag bokk na ci al-aadatu muhakkama këne aada dañ koy àtteloo moo tax nga gis alxuraan yu bari di wax yooyu wa aashiruhunna bil ma'ruf jigéen ñi nekk leen ak ñoom dundu leen ak ñoom yor leen ci njekk njekk boobu amul loo xam ne dañ naan par exemple lii de ñépp lii mooy lii wane ne ku deful lii doole que ne lii mooy règle bi non mooy ne société bu nekk ndax l'islam dafa diversifié wu mooy ne chez les indiens ni nga fekk ñoom neneen lañ koy day jullit lañu mais bil maaruuf boobu ñoom daa am lu muy tekki ci ñoom loo xam ne ñoom ku ko fa def ñu ne kii yor na soxna nga gis européens yi ñoom ñu am lu mel noonu africains yi am leneen yoo xam ne boo ci xoolee benn ak benn du bokk. loolu nag moo tax bil ma'ruf moo tax al aadatu muhakkama ah te da ngay gis ci charia yu bari ci affaire mu aada surtout affaire mu yooyu yëpp dañ ko ciy delloo ak yu mel noonu yu bari bari yoo xam ne ah, borom moo tax ah, imaam ah, Ibn al-Arabi rahmatullah alayhi mu ne lii moom ci urfu la dellu mooy ne comme que ñoom loolu. li taxoon ñuy waxe noonu ba pare mu ne fa inna nisaal bi wa sukkaanil baadiya yaxdimna azwaajahunna xatta fi istinaabil ma wa siyaasati dawaab mu ne par exemple li lay war ne ci aada la la la tegu mooy ne gis nga femme bédouin bédou bédou femme bédouin yi mooy soxnaay ñi nga xam ne ay bédouin lañ nekk ci àll yi mooy kaw kaw yi ñoom dañuy liggéeyal seen soxna yi euh, non dañuy liggéeyal seen jëkkër yi même ci uti ndox sax dem fu sori uti ndox loolu ñoom jigéen ñi dañ ko doon def loolu xam nañ ci dara ñu ne loolu la léegi ak wa siyaasatu dawaab ak tamit di toppatoo li nga xam ne mooy xar yeeg ak yi nga xam ne fas yeeg mbaam yeeg yooyu di leen toppatoo di leen wëgg di leen toppatoo di leen jox luñ lekk yooyu lool femme yee ko doon def ñoom ñoo koy def ci bu dee ci bédouin ak société yu bari mu ne nag wa nisaa'ul hawaadiri yaxdimna al muqilla minhunna azwa zawjahu fi ma xaffa wa wa yu'inuha mu ne kantaan ak faamu yi nekk ci ville yi ñoom euh, ñu ñenn mooy ne seen jëkkër yi dañ leen di jàppale li nga xam ne ci seen liggéey yooyu di leen mooy ne liggéey yi ñu war a liggéeyal seen seen soxna yi seen borom kër yi ñoom dañ leen ciy jàppal ndax lool mooy affaire urfu la par exemple yow mënoo ñëw ne léegi France nga xam ne fii moom France xoolal occidentaux yi ñoom nga xam ne góor gi day togg ndaw si day togg xam nga loolu Sénégal am na Sénégal yoo xam ne boo leen waxee loolu ñu naan moom duma ko mas a def bu ma nekkoon le chef cuisinier bi dina a mag duma laal cin moom ndax moom loolu la xam aadaam xam nga ko mënoo ñëw ne léegi kon yéen léegi nag lii mooy règle bi àddina bi ñépp nañ def nii déedéet mooy ne loolu c'était pareil mooy côté liggéey bi te loolu noonu mooy li nga xam ne mooy li dina dëgër waa jumhuur li taxoon ñu doon wax lool que ne ñoom moom moom bànneexu rek lañ am la la waa ji am ci ci femme bi mooy ne loolu noonu mooy jamono yooyu te tamit ak fi ñu doon ak seeni sociétés yi ñu doon waaye li nga xam ne mooy li gën a dëgër moom la Abu Bakr ibn Abi Shayba ñoom imaam <coughs> euh, al bokk ci ci ci Hanabila yi ñu mel noonu ak ñeneen loolu mooy ndaw si mooy liggéey liggéeyu kër yi ndax lan ndax sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala wa ardaaha <coughs> gis nañ ko fii alhamdulilah liggéey na ba loxoom yi metti ba sonn ndax dëbb gum doon dëbb ak liggéey gum doon liggéeyal sëriñam bi Seydina Ali ibn Taalib te lool muy xadiis yi nekk saxiixay ni gisoon nañ ko taw bi mu demee bi ko bi yégee ne dégg ne am na alal juy jógee yu ñëwal ju dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko demal nga laaj sa sa baay mu daal di ñuy utal ku ñu liggéeyal bi mu ñëwee yonent mi aleyhi salaatu salaam dane duma leen jox dara di fi bàyyi waa ahlu suffa ba pare ñoom ñu dem ruus biñ demee mu fekk leen foofu du wax ñoom jox leen baaqiyaatu saalihaat yi ne ndax duma leen digal lu gën li nga xam ne mooy li ngeen ma doon laaj bu doon ne loolu bu doon ne du farata liggéeyal boroom kër ndaw si du farata kon dina ne Seyna Ali dina ne Seyna Ali eh, na ko Sey na ko Ali ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam du ragal wax dëgg ci kanamu kenn dina ko Ah. <coughs> Eh, yow nag dangay xam ne euh, lii nii nii muy def nii du far waru koo def mooy ne di liggéey ba sonn nii loolu waru koo def liggéeyu kër gi yow yaa ko war a def loolu waxu ko loolu noonu waxu ko mooy ne waxu ko loolu neewu ko ne eh, ne ko Ali yow utal ko koo xam ne moo koy liggéeyal farata ci yow déedéet te tamit neewul doom ji bu ko def yow loolu sax lan la ci fekk ngay liggéey ba sa loxo yi ba ngay jàmbat loolu noonu du farata ci yow bu dul woon loolu dina ko def te loolu <coughs> moom la soxnaa yonent mi alayhi salaatu salaam tamit doon def radiyallahu anhu mooy ñoo ko doon liggéeyal doon ko waajal jàpp li mu doon jàppoo ak lépp ak li nga xamante ne nii moom la doon soxla sax ci voyage loolu noonu mooy lu ñu xam la lu leer la teg ci ak euh, sayyidatu oh, ko euh, magu sayyidatu Aisha bi nu mu Asma voilà Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha radiyallahu anhuma euh, comme xadis bi na ci imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi moom Az-Zubayr ibn al-Awwam anhu da koo amul woon dara ci suuf li mu amoon ci suuf amul woon koo xam ne moo koy liggéeyal te amul woon géléem goo xamante ni nii moo koy utali ndox lu dul benn fas moom sayyidat asma mu ne fa kuntu a'lifu farasahu wa astaqil ma wa axrizu gharbahu wa ajinu walam akun uhsinu axbizu wa kaana yaxbizu jaaraatun lii min al wa kunna niswatu niswata sidqin wa kuntu anqalu nawa min ardi zubayr allati aqta'ahu rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne moom sayyidatu asma bint abi bakr radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne moom kon sayyid sayyidna zubayr newoon boroom këram benn suuf suuf la amoon woo xam ne amul woon alal loolu rek la amoon comme alal te amul woon ku koy liggéeyal ku ko koo xam ne moom mooy ay surga yu koy liggéeyal amul woon sax géléem lu dul benn fas la amoon mu ne man sayyidatu Asma maa doon xontu fas wow di ko toppatoo di ko jox lu muy lekk ak lu muy naan ah, ba pare di ci uti ndox di mooñ nee na ta man waaye nag li nga xam ne mooy defar mburu laa magul woon walam akun uhsinu akhbizu comme que manuma ko nag wa kaana yax bisu yax bisu jaaraatun lii min al léegi mu fexe ut ñoo xam ne ay jigéen ñu bokkoon ci lamsaar yoo xam ne ñoom ñoo ko doon defaral mburu mu ne te ñoom dañoo nekkoon ay jigéenu dëgg yu dëggu mu ne wa kuntu anqulu man te man maa doon yeenu annawaa mooy tàndarma yi saalu tàndarma yi maa ko doon yeenu mooy yooyu bu ñu leen dajalee maa ko doon yenu jële ko ci toolu az-Zubayr ba di ko indi ci sama bopp ala si ci suuf soosu toolam boobu nga xam ne yonent bi alei satu salaam moo ko daggaloon joxoon ko léegi lii nii lépp lan lay wan mooy ne jigéen gi mooy liggéey yooyu liggéeyu kër yi xoolal ndax bu dul woon loolu yonent bi alei satu salaam te hadith bii nii ni àgg yonent bi alei satu salaam dafa dajeeg moom am ñum àndal tellement mbir yi da koo yërëm mu ne ko mu ne ko kaay yéeg ci fa mooy ci waruwaay yi mu waroon ngir mu alléger ko li nga xam ne mooy mooy poids bi nee na ma fàttale ko bi ci laa fàttale ko fiiru ak Zubayr ma daal di bañ ma ne ko ma ne ko ma ma daal di ne ko déedéet garaawul euh, mu dem di ko mu ne ko yow man ngay yonent sallallahu alayhi wasallam nga naan euh, ngay xalaat sama fiir ci moom léegi mooy ne pour war na loolu noonu le fait que bi mu ko gisee noonu ba yërëm ko ba daan ko kaay yéeg ci li ma yéeg mooy ne bu doon loolu la bu doon ne dafa nekk nekkul farata xam nga ne waaye coono bu mel noonu yëpp du da dañ na yonentu Yàlla saa saa dina na Zubayr et utal ko loo xam ne nag utal ko koo xam ne moo koy liggéeyal nee na noonu ndax na ne noonu la def sonn ci ba ni nga xam ne mujj bi baayam Seydina Abu Bakar moo ko utal. ki nga xam ne moo koy liggéeyal bu dul woon farata bu dul woon ne loolu mooy urfu la loolu mooy li nga xamante ne mii ca al-aadatu muhakkama loolu day wane ne kon jigéen mooy liggéey dalilu sharia bi en tout cas même bu dul explicite implicitement day wane ne loolu mooy li nga xam ne woo mën a nekk contrairement ak li waa jumhur doon wax euh, loolu lu am solo la léegi euh, loolu kon mooy la ñaata bi mooy kon liggéey bi ak yabu gone yi loolu nag ça suppose ndaw si yaru ba pare boobu mu xam dara man leen koo xam bu dee ne xamul yooyu naka naka ko xamul naka ngay xamle naka ngay xamle mooy ne yooyu yépp moom mooy ki nga xam ne moo koy toppatoo ah waaye nag lool tekkiwuñ ne mooy lii rek kenn ko ci jàppale mooy li gën mooy danga koy jàppale ndax li nga xam ne boo amee bu dee satan may na lox li yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa Aysa wax ci xadiis bu ne ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakunu fi mihnati ahli fa ida xadarat as-salaa xaraja ila mu ne ah yonent bi da alayhi salaatu wassalaam bu mosoon nekk ci kër gi da nekk ci liggéeyu waa këram waaye nag bu julli jotee day génn dem julli ji nu mu gën a gaawe mooy day bàyyi lépp mooy da doon toppatoo yoo xam ne mooy doonu leen bàyyi noonu rek ñuy def mais bu leen ci mënoon a jàppale dañeen ciy jàppale loolu tamit lay jeme mais loo toog rek yow croiser les bras tiim télé bi rek di zappe après lépp ñu la koy defal loolu noonu du lu gën voilà loolu kanta euh, Maliki rahmatullah alayhi ñoom dañuy def ay teqantal entre almaratu sharifa mooy ak ki nga xam ne moom du mooy jigéen bi nga xam ne moom euh, mooy dafa nekk ci niveau euh, échelle bas ci échelle échelle social bi fu kawe la ci bopp ak ki nga xam ne moom tollul foofu ñoom dañuy def li nga xamante ne nii mooy euh, euh, li nga xam ne mooy teqantal boobu këne liggéey bi nga xamante ne nii lële ñoom lañ doon def euh, mooy sayyidatu Fatima ak sayyidatu Asma ak ñoom yi doon def dañ ko doon def ngir lan ngir nekk koo xam ngir jaamoo ko yàllaa taxoon ñu ko doon def ak loolu waaye loolu noonu bon mooy ne dese naa dëgg c'est sûr que ñoom jaamu ñoom moom du ñu teg dara dul jaamu yàllaa tax ñuy def waxuma la waxuma la ñoom rek ñun ñii nii ci ñun ñun nit ñi fii nii ñun ñii rek ku ñu yaakaar ci moom ak lu baax rek du ñu xalaat mukk muy def dara te yàlla taxul waxatuma la ñi nga xam ne ñooy sangu. sangu waa àddina bi ginnaaw banda rusuli wal anbiya ñooñu ñoom mooy ne ñi sangu àddina bi ginnaaw yonent yi alayhi salaatu wasalaam ñooñu doo xalaat ñuy def dara te yàlla taxul mooy ne yàllaa tax nee ne lool tekkiwul ne tan teggiwul le fait que dafa nekkoon farata ci ñoom ndax aada aada tan ci seen aada lool la te tamit loolu mooy li nga xam ne loolu l'islam dafa ñëw daal di koy appuyer ndax terewu ko te day nettali ni nii lay demee yonent ma ne bi gis ni muy demee ndax bu dul woon ne loolu baaxul wala boog du farata dina ne koo xam ne ñëw na ba ci ba ci am ay ba ciy jàmbat ci loo xam ne dina ne ah, lii nag sax du farata ci yow minimum kon li gën dëgër mooy ne loolu liggéey boobu farata la voilà léegi ginnaaw boobu kon muy septième huitième bi mooy ne ndaw si dafa am obligation mu daldi sàmm waa ji ci deram ak ay doomam ak alalam voilà ndax gis nañ ko sànq ci hadis bi nga xam ne moom la gisoon moom lañ sànq ci début bi wa tahfazuhu fii ma wa tahfazuhu ah, biñ laaj yonent ma la saar saam ban jigéen moo gën mu ne ki nga xam ne dalay dalay dalay topp boo ko digalee boo ko gisee kontaan ta mu daldi lay sàmm ci boppam ak alalam kon mooy sàmm réputation wu boroom këram ba bañ di dugg ci yoo xam ne ku ko gis ne xoolay soxnaay diw yi lii nag mooy problème ñiy jàngale ci diine ustaas yi lii mooy seen problème mooy da gis neew ma waxuñu seen boroom seen soxna yi dara de loolu moom manuma ko wax te tamit njort gu rafet gi ma am ci ñoom mooy ne wax nañ man damay am njort ne ñoom loolu def nañu ko sauf que comme ni nga xam ne noonu lay xew ci ñépp nit man nga yar ay xale ñii jub mooy yar nag def ci li nga ñii jub loolu yàllaa koy dogal l'essentiel mooy yow defal li nga war a def waaye bàyyi noonu ñuy wëndëng loolu mooy problème euh, lii nag mooy seen problème mooy côté côté lu ba ñu bari ci ñoom mooy côté seen soxna yi seen réputation moo tax ñu bari jigéen ñu bari nga tere leen yenn yi naqari ndax boo leen teree da gis comme ñi nga xam ne bon Sénégal. Euh, xeesal dafa xaram ñu ne la yow toppal fële xalifa diw walla sëriñ diw waaw jabaram dafa xeesal ba weex walla moom daa xeesal ba weex gare faalu meesu ci mujj génn la ci taxaw ci toog ci tànk bi kooku mos nga foog ne ñu wane ko ci télé bi bu doon lu xaram la maquillage yi ngay wax loolu bu doon lu xaram la ñoom dinañ ko def ndax lan xoolal kooku réputation bu bon bi muy joxe ci fi mu bokk doomu sëriñ diw la é eh, kii sëtu maam Bàmba la laa wax bu ñu fontoo mu ngi nii lii la def kii ma ne kii sëtu Seydul Xaaji Maalik la radiyallahu anhu bu ñu fontoo laa wax yow danga koo gën a xam mu ngi nii muuru wul def lii yow nga naan ay loolu dafa xaar mooy xoolal xoolal ndaw soosu réputation bu bon bi mu joxe ba tax ñu bari ñoo xam ne manoon nga leen a yee woo leen manoo ko ndax ñoom ñooy gàllankoor yi ndax ñoom lañuy teg comme barrière loo wax ñu ne hé diw da koy def te ñoo ñëw la xam tal jàllal na le puusal na le mooy nag kon nag jigéen bi dafa war a di sàmm réputation boobu moo tax te loolu nag jigéen ñépp la yonent bi alayhi salaatu wa salaam alxuraan dane yaa qul no yaa nisaa annabii lastunna ka ahadin min an-nisaa in ittaqaytunna falaa taxda'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad mu ne yow yéen jigéenu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yéen soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam lastunna ka ahadin min an-nisaa bokku ngeen ak yeneen jigéen ñi waru ngeen a def rek lii ñii woon koy am man dama koo war a am. jigéenu waa Kisra jigéenu Qaysar yi mooy buuri àddina yi président des États-Unis faamam am na lii wala ñoom seen people yi lii lañ am ñii occidentaux yi gisoo seen reen yeeg seen roi yi lii lañ am yéen jigéen ñi waru ngeen ne mel noonu jël seen bët daaj ko ci ñooñu las na lan moo tax ndax bokku ngeen kat bokku ngeen ak yeneen jigéen ñi waaye yaa nisaa annabi eh yéen jigéenu yonent mi alayhi salaatu salaam ban jigéen moo nekk jullit te du jigéenu yonent mi alayhi salaatu salaam kan mooy yéen jigéenu jullit ñi lastun na nekku ngeen ka ahadin kenn minan nisaa ci jigéenu àddina bi jigéenu juif yeeg chrétien yeeg athée yeeg ñi fees dell ci àddina bi bokku ngeen ak ñoom lastun na ka ahadin minan nisaa bokku ngeen ak ñoom lenn. yéen yéen a ngi au-dessus de la de de la kon naka ngeen di wàccee seen bokk ba ci bassesse yii ci ci fosse septique yii yu salte yii di fa xëccoog ñoo nit di nga nekk perché wu ca kaw comme le corbeau nekk fu kawe nekk ca njomboxtalu montagne yi ci kawe ñépp di la ñee nga gis ñoo xam ne ñu ngi ca biiru fosse septique ya foofu noonu ci salte ga yow nga jóge ca sa kaw wàcc foofu di ko xëccoog ñoom loolu mooy jigéenu jullit ñi ngay gis yaa subhaanallah boo xool pays surtout ay printemps arabe suñu dëkk yi ay Sénégal ay dëkku jullit ñi boo koy xool yow sa xol sa xol bi lay jeex mooy ne amuñ modèle ku dul ludul ay actrices yoo xamante ni ñoom cagatu dëkk lañuy jaay ndax yi ñuy film yi ñuy jouer xoolal lañ fay def di sëy en direct ci télé yooyu yépp magum jëmm ñuy gis sa yaramu neen yi ci télé bi mais loolu ñoom ñooy modèle yi nga xam ne ñoom lañuy topp yaa subhaanallah nga gis ñuy fexe am ay karaw comme ñoom di fexe ñii di defaraat seen lex yi comme ñoom di defaraat buñ génne yéere bu ñu sol sax ñu indi ko dudd ko bon loolu mooy nga nekk oiseau bi nekk corbeau bi nekk perché wu ca njombaxtal ba gis ay picc yoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi xëccoo ci salteg foos bi mu dem fekk leen foofu te fa mu nekk kat la mu soxla yëpp am na ko ku am yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo xamante ne nii bases yi am ku tey ni Sayyidatu Xadiija comme modèle radiyallahu anha nga bàyyi ko fi di topp ay ay ay ay ñoo xamante ne nii jaruñoo tudd sax di salteel suñu jataay bi naka ngay ngay ngay ngay kii ñooñu naka ngay ame Fatimatu sayyidatu Fatima comme modèle bàyyi ko fi di xëccoo ak ñoo xamante ne nii Euh, yor yor yor respecté tenirub sëy sax manuñu ko fuñ leen yow ñoo xam ne foo leen gisee loo bëgg a gis ci ñoom gis ko ñooñ nga jàpp comme modèle ñooñu mooy ne yaa nisa annabi yi e yéen soxnaa yonente bi alayhi salaatu salaam mooy yéen julli ñu jigéen yépp xoolal leen buur yàlla tudde ndaw sharaf loolu leen sharaf ëpp ko honneur ëpp ko yaa nisa annabi yéen jigéenu yonent bi alayhi salaatu wassalaam askanele leen yonent bi alayhi salaatu ñu ne ko fa dégg ak ñi nga xam ne ñoom la yar ci ay jigéen bañ gis leen te ñooñu ñu ay royukaay pour jigéen ñi rek ah. loolu waxoon nañ ko ci nisaan xawla rasul loolu noonu du ñooñu rek ah. pour ñëpp la góor ak jigéen ci yam rawatina nag ñoom jigéen ñu ne ko fi dégg ne leen fi dégg fexewu ñoo xam ci ñoom dara wala même buñ leen xamee ñu bàyyi leen fi di toppandoo am Élisabeth comme cristal ak ñu mel noonu kon nag mooy ne réputation boobu garder réputation boobu c'est large mooy ne kon yow li ñuy def ay seen yi moo loolu loolu góor jigéen a ci yam mooy ne yow lépp loo xam ne loolu lenn ngay xam lépp loo xam ne yow leer na ne ne yow du lu dagan yow euh, mooy du mbir moo xam ne même boo ci xamagul dara amagoo ci xamagoo lu ci sharia wax nga gis yéeféer yi di ko def di ko def taddu yu naturel yi comme añ reer ñon yooyu taxul ñuy wax nelaw yéeféer yi di ko def nga gis ñoom ñoom ñoom ñu ëpp ñu koy def lool rek yow même xamagoo lu ci charia wax waroo koo def dangaa war a taxaw xaar ndax le fait que ñoom ñu koy def day wane ne lii nii mooy seen façon film yi seen télénovela ne voilà ñu ñu ñu inondé àddina bi yow foog nga ne loolu ku dese dara ci ci kersa mos di nga seetaan yooyu yooyu yooyu diñ ci nekk di rey sa temps loolu nag du ay tubaab loolu léegi wax naa la keroog ne loolu wolof yi léegi ñoo koy defal seen bopp ndax formé nañ leen ba ñu mat léegi léegi sax ñoo raw tubaab yi ñoom mooy ne loolu foog nga ne yow ku am dara ci kersa moos yow yow di nga ñeme ngaa toog lool di seetaan sax koo xamal mbaax ñëw fekk mu koy seetaan ñeme woo bu dee dese nga dara ci ngor ak kersa te yonent mi alei saatu salaam waxoon na ida lam tastahi faf'al fasna ma shi'ta képp nag koo xam ne moom du ak ru amul lu muy ruus na def lu ko neex te ay ruus ay nit ruusal yàlla mi nga xam ne yow waa ji nga koy nëbb wala di ngay bañ mu gis ko wala bu ñëwoon doo ko def mais yàlla nag mais yàlla nag yow daal yàlla mi lay gis vingt-quatre heures sur vingt-quatre sa yoon newul ci moom waaye bu doon daa ah, diw nag buy ñëw eh, fay leen mbir yi nañ leen changer loolu yow mooy xamoo yow vraiment yow yaay ki réer kon moo tax réputation boobu dafa rëy réputation boobu obligatoire c'est obligatoire ndaw si sàmmal ko boroom këram ak ay doomam ak alalam voilà loolu xam nga dangay gis boo doomu sëriñ bi moom waaye bu leen ñu fontoo laa wax doomu sëriñ yéen ngeen ne fi di wax te doomu sëriñ bee dàq soli jiin seere topp leen ne ngeen ne jiin seere dafa xaram yéen xamu ngeen dara mooy ne loolu mooy problème ñu bari ñuy wóoti ci diine boo ñëwee wax lool boo leen naree yee sax li tax maroo yee nit ñi léeg-léeg lu bari lool la après yow nag da nga fay nekk di justifier non amaana wax na ko comme nga xamoo ci mooy ci ay amaana rek ngay demee njortu wu rafet ngay am ci moom ndax tamit tekkiwul ne moom waxul dara ah. yonent Yàlla Luut nga foog di woo nit ñi bàyyi borom soxnaam moom yonent muy woote ci ci ci l'islam woowul woowul soxnaam te pourtant suñu borom nee na wa daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuuhin wa mraata luutin kaanataa taxta abdayni min ibaadina saalihiin wala wa daraba allahu mathala alladina aamanu mraata fir'awn wala lu wa daraba allahu mathala lilladina kafaru mraata nuuhin wa mraata luutin kaanataa taxta abdayni min ibaadina saalihiin faxaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa mina allahi shay'an wa qiila udxulaa nnaara ma'a ddaaxiliin suñu boroom subhaanahu wa sadd benn misaal ngir ñi nga xam ne gëmuñu yàlla këne euh, misaal mi mooy ñam imraata nuuxin di soxnaay yonent yàlla nuux ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam ak yonent yàlla luut mu ne ñoom ñaar ñépp kaanataa dañoo nekkoon taxta abdayni ci ron suñu ñaari jaam min ibaadinaa ci suñu jaam as-saalihiin yu baax a baax a baax muy ñaari yonent bokk ci ñi ko gënal ci kaw suuf ñooñu seeni soxna mu ne ñaar ñooñu jigéen ñooñu seen soxna yooyu seen jabar yooyu ñu taraayir leen gëmuñ leen di def lu leen neex mooy ne lu Seydina Nuux def ci mbedd mi mu yàq lépp ba tax buy wax nit man ne ko yow amoo loo wax sa soxnaa nga nële moo gën a yées ñépp demal nga defar ko bala ngaa ñëw bi ñu wax xam nga loolu problème la yeneen càll luut na ko noonu lu mu defar ci biir ci biti ndaw si yàq lépp bu amee gan sax mu woowi góor jigéen yi ay gan yu góor tey sama sama borom kër indi am nay gan yu góor mais su mais fan lañ mujj yow nga foog ne ñoo ñoom waxuñ leen dara bañ a wax dara waaye dara buur yàlla mooy jël ngëm di ko def ci ku ko neex di ko xañ ku ko neex ndax fadlullahi la yutihi man yasha dugg ci lislaam du ngóoraa ah. du ngóoraay kenn kenn na ko fi liggéeyul kenn amul kenn loo xam ne danga koo liggéeyal yàlla ba tax moom yow walla yàlla moom il est obligé lii rek la mënoon a deme mooy nga nekk ci lislaam du lool rek kenn liggéeyu fi nit juddu na foo xam ne ñoo ay ñu baax lañu mu nekk yéeféer jud jud juddu na fi ñu gën yées nekk jullit bi gën waaw bokku ci ñi gën loolu du jeex kon nag ngëneelu yàlla la ngoo xam ne moo koy jox ku ko soob nag kon Seydina Nuux ak Seydina Luut alayhim salaam def nañ li war a def loolu nag ki def loolu mooy ci ñuy jàngale ak sëriñ si loolu yàlla xam na ko moom yar na def na li man waaye teewul jabaram di def lu ko neex yar na doomam yi teg leen ci lislaam teg leen nim leen war a yaram mais am ñu ci rëcc ndax du lool du ñàkk mel ne leen loolu yàllaa koy def l'essentiel mooy yow yàlla laaju la résultat liñ la laaj mooy est-ce que defoon nga est-ce que defoon nga loo defoon yow loolu rekk la lay laaj ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha buur yàlla lu teg benn bakkan lu dul loo xam ne li mu àttan la kon nag réputation googu bu am solo la ah beneen bi di neuvième ci xàq yi ah mooy ndaw si di bañ a nekk koo xam ne mooy du gërëm ñamu daaw mooy di sant tamit bu sant mooy sant ku def ku ko bu ko defalee lu baax mu sant ko bañ tamit bu meree benn jour ne ma soo ma defal dara tey nekk moom ci njekk ah ndax yonent bi alayhi salaatu dafa wax ci xadis boo xam ne imaam an-Nasaa'i moo ko soloo ci sanad bu saxiix bu wér rahmatullah alayhi muy xadisu seydna Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam laa yanzuru Allah laa ilaa ila imra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la mu ne buur yàlla de du xool xoolu yërmande ila imra'atin ci benn jigéen boo xam ne laa tashkur li zawjiha jamais mu remercier jëkkëram jamais du ko reconnaître genn mbaax du ko def te kat malgré moom ndaw si manu la manu la indépendant manu la dem bàyyi ko fi mooy soxla na ko mais malgré loolu lépp lu mu ko man moom du ko du ko du ko jamais mu daal di koy gërëm mu ne yàlla moom du xool koo ndaw soo jamais mu koy xool xoolu yërmande laa yanzurullah tekkiwul ne buur day réer ci day réer ay yàlla non mooy ne xool bi muy xool jaamam xoolu yërmande du ko xoole voilà te yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu gisee safara dafa ñëw xadiis mu ngi ci saxiixay ni dafa ñëw ne di nettali di nettali isto loolu noonu lim gis ak fi jaar ak yooyu mu ne war a aytu naar lam araka al yawmi manzaran mu ne tey de te gis naa bi mu leen di nettali lim gis di leen nettali loolu ne leen te gis naa safara mii masumaa gis tey ma masumaa gis lu ñànge mel ni safara masuma koo gis mu ne nag war a aytu aksara ahliha nisa mais li ma ci jaaxal man yonent bi alei satu bi ma gisee safara mais ña fa dëkke ñi ci ëpp ay jigéen lañu mooy les de de de de de de l'enfer jigéen ñi ñoo majoritaire ñu dul ñoom xaalu léegi saxaaba yi ne ko waaw radiyallahu anhu li ma yaa rasulallah nekk mooy waa lan moo tax jigéen yépp safara yow yonent bi alayhi salaatu salaam xaala mu ne bi kufrihinna ndax seenug weddi gu ñu weddi seenug suul jëf gu ñu mën a suul jëf qiila ñu ne ko ñoom ñu ne ko yakfurna billah ñoom dañuy weddi yàlla mooy ne dañu la jaaxal en weddi yàlla moo tax ñu dugg fa yonent bi alayhi salaatu salaam xaala mu ne déedéet yakfurna la yakfurna al ashira wa yakfurna al ihsan sum law mu ne law ahsanta ila ahadihinna ad-dahr summa ra'at minka shay'an qaalat maa ra'aytu minka xayran qat mu ne moom ne déedéet saxaaba yi jaaxle foog ne li leen fa dugal yonent ma sa ne ndax ñoom dañuy weddi ñoom ñu ngi ko jàppee moo weddi bi lañ mooy weddi weddi yàlla mu ne kon yakfurna billah ñoom kon dañoo weddi yàlla moo tax ñu dugg foofu yonent mi alayhi salaatu salaam ne déedéet yakfurna ashir gis nga ñoom li ñuy weddi mooy njekk mooy dañuy loolu nag mooy baat bi dëgg étymologiquement kafara mooy suul na moo tax mu naan yu'jibul kuffaar yu'jib li yaghiza bihimul kuffaar muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladina amanu ma'ahu ashiddaa'u ala al-kuffaari ruhamaa'u baynahum taraahum ruk'an sujjadan yabtaghuuna fadlan min allahi wa ridwaanan siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud dhaalika mathalun fit-tawraati wa mathalun fil-injiili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawaa alaa suuqihi yu'jibu az-zuraa'a liyaghiiza bihimul kuffaar Euh, am na beneen fu mu waxee foofu euh, du boobu di ñoo ji bu zurraa euh, du foofu de mooy ne moo bi bu li ma bëgg wax mooy ne moo bi fàtte naa ban aaya lay wax bi muy utiliser moo kuffaar mais foofu ñim ci ñim ci jublu mooy baykat yi ah mooy ah premier plan ñoom la ci jublu Ah, léegi waaye tamit boroom xam-xam yi ne tamit ak yéeféer yi ndax yéeféer yi ni nga xam ne baykat bi noonu lay jële eh, semence bi gas suul ko yéeféer bi noonu lay jële xéewal li ko yàlla def da koy gas suul du ko reconnaître kon eh, mu ne ñu ne ko kon ñoom dañuy weddi mu ne déedéet yakfurna al ashir mooy ne njekk goo leen defal duñ ko reconnaître lool la mooy bari gu ñu dul reconnaître lu baax loo leen defal loolu moo tax ñu bari ci ñoom ëpp ñu ñu dugg safara ëpp fa wa yakfurna al ihsan yonent sa sa ne te dañuy weddi suul njekk boo leen defal léegi nag muy tekki lool nan la demee mu ne law moom yonent bi sa sa mu ne law ahsanta gis nga boo rafetaloon ilaa ahadihin na kenn ci ñoom ad dara mooy façon yi pas jigéen ñi mooy ñi nga xam ne nii lañu mel ci ñoom nga xam ne ñoom euh, suul jëf suul njekk lañuy def mu ne law ahsanta gis nga yow nit ki boo rafetaloon jëme rafetal jëme ci ñoom ilaa ihdaahin na kenn ci ñoom ad dahra mooy yow dund gi yépp li nga nekk moom yépp nga koy defal lu baax summa ra'at minka shay'an benn jour mu ngi mel ni ñu ne la dix yoo xam ne yéen nekk nga koy defal lu baax yi benn jour nga def mu gis ci yow loo xamante ne nii neexu ko walla lu wuteeg li mu doon gis xaalat bu meree rek ne maara aytu minka xayran qatt ne ko masumaa gis lu baax loo def xam nga ne moos masoo defal lu baax waaw dama cee ne kenn masuma masoo maa defal dara mu ne loolu ba bu ko defee yow ki koy dégg waaju waajoo xam ne moom xamul liñ demee dafa fekk mbir mi noonu moom day jàpp ne wax na dëgg alors que yàlla xam na ne li muy wax day expliquer yonent ma lay saab saab ne nag looloo tax ñoom ñu ëpp safara kon nag looloo tax nag femme bi daa war di sant boroom këram bu ko defalee te bañ yiw yiw yi mu koy defal mu naan ko masu ba ba loolu lu man di xew même boo meree waaw boo meree kay waroo wax loolu mer kay maru la tax nga effacé nit dama soo fi def dara gaayu ma ne waaye yow masula defal dara yoon koy ragalal yàlla mu naan waaye ragal yàllaa tax may wax li may wax nga naan dara yéen ko mën a defal yow ci saase eh, li Oustaz eh, Sall doon wax hafizahullah mu naan moom ni mu ma dégg ko mu naan ñoom ñaari mbuus lañuy yor femme yi ndeysaan benn bi day baax mbuus la mu baax boo xam ne yow mooy fëqul de bu amul bën-bën ak beneen mbuus moo xam ne nag ay bën-bëni neen la loo def ci lu baax ñu jël def ko ci mbuus mi am bën-bën yi loo def nag ci safaan loolu noonu ñu def ko ci mbuus mi nga xam ne mooy mbuus mu baax mi xam ne day téye affaire gis nga bés bu meroog yow nag nga bu meroog yow ne masoo fi def dara masoo ma defal dara nga ne ko ah ragal yàlla yow lool lool yaa koy wax mu ne xoolal fii wan la mbuus mi nga xam ne dafa fëq dara lu ci ne mu ni mu ne nii sànni la ko sax boo man defoo fi dara lu bon rek nga def nga ne lu bon lan mu génne mu yëkkati mbuus mi nga xam ne nag fa la doon mooy bu baax bi nga xam ne ya nga doon def ci ricc ricc fa la koy def waaw kon ah, loolu mooy du ñëw rek nag ay jërëjëf ah jërëjëf rek taxul ñuy wax jërëjëf rek moom lool ku ne man ngaa toog ni jërëjëf après def loola neex déedéet mooy ne danga koy traduire ci say jëf di wane sa mbégte ci moom ak yooyu mais ak tamit di ko wane ci ay doomam ak ay mbokkam ak yooyu lool la waaye paa ay jàmbat yu bare ay yu nekk yooyu moom taxul ñuy wax yooyu ba pare ne woon waxoon naa jërëjëf loolu taxul ñuy wax jërëjëf jooju xam ngeen ne du jërëjëfuñ dara voilà léegi dixième bi mooy muy taaru ngir moom te bañ ko def ngir waa mbedd mi loolu moom yàgg nañ koo wax voilà ndax waxoon na ne ci gën ci jigéen ñi mooy koo xam ne bu ko boroom këram gisee konta loolu mu bañ a nekk waa mbedd mi ñoom ñooy kontaan ci moom saa su ne voilà ñoom sax dañoo warula kontaan ci moom ci col gi ngum solog loolu ndax wala tabarruj na tabarrujal jaahiliyatul ula bu ñu di para di di génn di exhibitionnisme googu nga xam ne di wër ci mbedd yeeg fu ne ñu dem fa rek xew mu ne ñu nga fa moom booy dugg rek gis leen ñuy ñuy débouché wala ñuy dugg si wala ñu nekk ci digg ci diggu mbedd mi yooyu noonu mooy loolu mu bañ koo def foofu ci mbedd yi waaye di ko def ci biir kër yi onzième bi mooy bu dee ne ndaw si moom dafa defal boroom kërum dara mu bañ nag bàyyi ba benn jour bu meree rek ah xam nga ne moos bu dul woon ak man korite sàngam walla tabaski sàngam dooray xar wala xam nga ne mos bu dul woon ak man keroog ba lii xewee mos bu dul woon ak man bu dul woon ak man nga xam ne doo ko def de mooy ne loolu te xam nga loolu moom loolu ay xam nga ne facture sàngam maa ko fayoon de xam nga ne mos bu dul woon ak man keroog sàngam maa defoon lii yooyu noonu xam nga loolu la yàlla tere loolu la yàlla ne ci suuratul baqara yaa ayyuhal ladina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla bu leen yàq seen saraxe yi di ko saraxe ci man ak adha ak lor yoo ci a ah, man mooy loolu rek xam nga ne moos budul woon ak man sa doom yi sànku de maa leen yor yor bu rafet budul woon ak man mos xam nga ne fii nga àgg tey doo fi àgg budul woon ak man billahi tabaski 2015 doo tabaski de ñépp dinañ la reetaan di nga nekk nag ki nga xam ne ñoom la ñépp yi seetaan wallaay budul woon ak man mooy yooyu noonu gis nga yooyu boo koy def buur yàlla moom na la leer ne fa nga ko waxe ci ci buur yàlla defoo mooy effacer tiyaaba boo xam ne manoon naa génne ci lool moo tax mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla ndax loolu dafa bokk ci màbbu jëf ndax jëf lu baax yomb na mais préserver ko préserver ko ba mu àgg ba ngaa yóbbu ko yowmal qiyam loolu mooy problème bi ndax seytaane dina topp doomu aadama boo xam ne defoon na lu baax en 1979 mais mu koy topp ba 2016 waa ji def lu ko yàq jëfum joojule seytaane dugal ko ci loo xam ne moo tax jëfam jooj ak lim doon rëy ta baax yépp mu yàqu ci benn journée moo tax man jaa bil hasanati la suñu boroom wax ne képp koo xam ne jaa dafa dikk bil hasanati te bi muy ñëw ci man ëndaale yiw paaku jëf noonu rek jeex na de ah man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha ku fi def lu baax ëndaale ko préservé ko ba ëndil ma te doo ko doo def lu ko yàq bokk na li koy yàq nag mooy nga def ba pare topp ci ginnaaw di góondi sa bopp bur loo nag man la himaani ngir yee yow xam nga ne moos boo tollee fii ba moo tax gaa yi looloo tax wax ne damay def ngir yàlla aka yobbu mais jëf yi après mooy wane ni kii defuloon ngir yàlla gaa yi fii lañuy héberger benn étudiant buy dóoru ñëw jóge Sénégal ne dañ koy def ngir yàlla ndekete yoo daa xam ne booy bi amaana formation yi def ëllëg dina ko jural dara gis nga bu xasee commencé am dara bu ko gëjee woo rek commencé moom kay déggatuma ko waaye ba muy naqari de ñëw ci giyam di ko wax wallaay fa muy wàcc Saint-Exupéry ak si fii amul kenn kum xam ci dëkk bi ma fàkk ko sama sama kër dem maa ko keroog année boobu première année sax maa ko fay maa ko inscrire dafa tardé woon ma fexe ba am ba utal ko ñoo xam ne ñoo ko aal cours yi keroog cours yépp maa ko maa ko maa ko lépp ci sama poche la jóge maa ko maa maa ko photocopier mettre ko à l'abri du besoin di ko jëndali kat jox ko ay Viber muy woote kër yaayam di dalal seen xel waaye tey am na bu ko neexee mu fàtte ma de mooy xam nga ne kooku noonu te waaye fàttewu ko sax te même yow bu la fàtte woon sax est ce ngay def yow xanaa yàlla taxuloon ngay def bu dee yàllaa taxoon ngay def lan ngay bàyyee ba ñëw ci foo xam ne leer na boo ko fi waxee nag gaa yi génn ci moom gars yi ne ah génn ci moom wala boog ñu commencé xamal ko lu garaaw ñëw ba di ko wax yow kay yàlla taxul loolu mooy alman na suñu borom nag ne bu leen yàq seen jëf ci yooyu wal ada ak comme ni ñuy def rek taalibe yi raara laara naan cim ñëwal kenn manu fee lekk lu lu neex kenn manu fee am yaram ndax taalibe yi rek su boo xun ma leen am jël leen boo yooree sa loxo ci bool bi rek ñu laara bi laa naan ko mooy façon wax yooyu noonu nga xam ne yow li ngay joxe yàq nga ko ndax coow yu mooy wax yu ñaaw yuñ ciy teg su booxun ma leen gis nga ñii lay boo toppee leen nga mel ni ñoom way ñàkk ñii waaye ñu may def jël leen tée jàpp ci yàlla yow koy jàppoo ci yàlla protester ba neex la mooy ne gis nga sa jëf jooju même bu doon milliard ñu ko jox jariñu la dara kon tamit ndaw si tamit loolu la mooy li def ngir yàlla jarul nga koy wax après ay budul woon yow boo meree meral sax mer nga xam ni ngay waxe mais ay budul woon ak man lii du am ak budul woon ak man lii wut lool loolu noonu mu bañ ko def mooy mu daldi àq bi mooy ndaw si daal di doyloo ci loo xam ne moom la waa ji am te mu bañ koo teg lu mu àttalu loolu waxoon nañ ko fan yi kii euh, jotaay bii weer mooy mu bañ a teg waa ji lu mu manu ndax fii kenn na fi dul def loo manul laa wax yow yàlla mi la bind tegu la loo manul ngay ñàkk kenn ku ñàkk ful la rek kay xoole yow jaam ni yow di la teg loo baral nga koy atta nga koy nangu yàlla mi la bind moom sa lépp moom la moom ci boppam ci yërmandeem tegu la loo xam ne attanoo waay waay waay léegi yow naka la jaam ni man di fexe nag ba log loo loo xamante ne nii xajul ci sama put gi non ma ko def mooy ne yu sulax suñu borom da ne gis nga nag affaire u dépense ça dépend waa ji li mu am zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah laa yukallifu Allahu nafsan illaa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra suñu waroon ne li yunfiq suuratu talaaq li yunfiq ngir mu dépenser ngir mu dépenser joxe zu sa'atin boroomu yaatule koo xam ne boroom boroom bi daa jox lu bari min sa'ati ko nga jox ci lu yaatu li ko yàlla jox yow yàlla ay milliards la la may booy dépenser dépenser tamit lu duun ay euro la ay ay milliers d'euros la la jox booy dépenser na nga lu tolloog ñi am milliers d'euros boo ay centaine d'euros la la jox booy dépenser dépenser lu toll ci loolu walla ndax kat laa yukallifu llahu nafsan kooku kuy dépenser na dépensé ku am fal yunfi li yunfiq zu sa'atin min sa'ati kuy kuy ku woomle yàlla daal di lay eh, yaatalal sa wërsëg dépensé ci wërsëg boobu waaye man qudira alayhi rizqu koo xam ne bu yàlla da koo ko lim wërsëg gi mu ko jox way fal yunfiq mimma ataahullah ku nekk li nekk sa pañe rekk nga mën a dugg sa gafaka rekk nga mën a dugg dugge marché kenn du fi luxus on n'est pas des magiciens nul magicien ici bu tax bi la magiciens yi ay kazzab lañu yi ngay wan dañ lay lëre mais du réalité kon nag kuy dépenser ku yàlla xompal ci wërsëgam na dépenser ci li ko yàlla wërsëgam ndax laa yukallifu llaahu buur yàlla du teg du yeen nafsan benn bakkan illaa ma ataaha lu ci par rapport ak li ko jox buur yàlla du la teg yow xam ne yow sa capacité àggul fii mu lay laaj lu féete kaw lool déedéet déedéet sa yanaalullah te nag même ki xam ne lu tuuti la yor ak ndaw si na xam ne waa ji même bu dee lu tuuti la ko yàlla joxagul ci wërsëg na xam ne sa yanaalullah buur yàlla de dina def xëlséef naa def banda usrin ginnaaw euh, xat-xat ginnaaw metti metti gii ñu nekk yusran dina def lu gën a yomb yomb après waaye ndax sama copine diw sama xarit diw moom am nañ lii nañ ko am loolu moom mooy bu ko am fen na nen loolu manuma ko ndax yàlla teguma ko tayit manuma ko moom amaana ñoom ku nekk li yàlla def santal ñaanal leen mu daal di sax li ñu am ci seen loxo boo bëggee nga ñaan ñun ñu am lool waaye kantaan naa ko def te manuma ko loolu duma ko def ndax buur yàlla ci boppam nee na ku ma ku ma xompal ku ma yaatalal na nga dépenser ci lu yaatu ku ma xompal na nga ci li nga xam ne loom nga yor ndax buur yàlla tegul kenn lu luñ ko jox ñun du ñu ñëw ci kanamu yàlla mu naan ñu lan moo taxoon naawu ngeen dem première asamaan non amul benn nit boo xam ne day ñëw ci kanamu yàlla ëllëg yàlla naan ko lu tax naawoo woon yow bi lii xewee nga yëg sa mbokk jullit ñu koy fitnaal fële lu tax naawoo dem ba foofu ak ak sa ak noonu rek naaw noonu yàlla du wax loolu ndax laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha waaye muy am problème nga man ci dara nekk fii gis ko wala nga am capacité dimbali ko te foofu ko waaw bu boobaa nag dinañ na ko laaj ndax yow buur yàlla defal na la capacité yu tax nga mënoon koo régler te régler woo voilà kon loolu la mooy ne muy ndaw si di gërëm ci lu néew li ndaw li waa ji am bu baree xayrun bu barewul mu xam ne looloo fi am ah treizième ndaw si di bañ a def luy merloo boroom këram ndax loolu day tax gisoon nañ li Seydina Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu maa waxoon doomam bi ñu ko mayee ne ko euh, bu wala bul bari kasratal itaab bul bari ay yedd yu bari yooy yedd sa borom kër ndax loolu moom day day day day day jur mbañante day jur ak mer ak mer lay jur ci ki nga xam ne mooy ki ngay ki ngay bari loo ko yedd ci yoo xam ne sax yenn yi sax jaru ko kon nag ndaw si mu bañ a nekk koo xam ne di def luy luy lor borom këram ak di ko merloo voilà ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ci xadiis boo xam ne bu xasan la bu imaam at-Tirmidhi ñoo ko solo imaam Ibn Maaja mu ne laa tuuti imraatun zawjuha fi dunya illa qaalat zawjatuhu min min al-huuril ayn laa tuuti qaatalaka Allah fa innamaa huwa daxiilun indak yuushiku an yufaariquka ilaynaa Allah yonent mi aleyhi salaatu salaam ne laa tu'zi imra'atun zawjaha benn jigéen bi du daal di jëkkëram fi dunyaa fii ci àddina gii illaa qaala zawjatuhu bokk na walla zawjatuhu mu ngi bi gis est-ce que dinañ wax zawjun est dinañ wax zawjatun pour jigéen yiñ la doon wax naan te xadiis yu ñëw di wax ne zawjatun loolu bari na euh, comme ni nga xam noonu lañ ko waxoon ci introduction kitaabu nikah mu ne lu dul ne amul benn jigéen boo xam ne day lor boroom këram fii ci àddina lu dul ne jabaram ja mu am soxnaam sa mu am ci xuurul ayni ya mu am àjjana day gis loolu naan di di di tontul jëkkër ji naan naan naan naan jëkkëram ji fi jabaram ji nekk fii àddina day day lor ndax bu ñëwee àjjana koo koy nekk soxna mu ne kooku noonu nekk àjjana xuurul ayn boobu da koy toon da koy da danaan ndaw soosu laa turdi loolu nag moo xam dégg na comme dégg ko bépp jigéen buy lor boroom këram na la leer ne même boo ko déggul lii moo am mooy ne gis nga ka ko yàlla dencal àjjana lii da la wax la laa turdi xaatala xaatalakilla waay waay bu lor kii sub booxun ma la yow yàlla na la yow sub booxun ma la rek lu tax nga koy lore nii fa innama huwa daxilun indaki kii dafay dafay tra dafa ñëwagul noonu rek ci yaw dafay rombagul rek ab intrus la rek daxil mooy intrus bokkul ci yow xam nga intrus <laughs> intrus moom bokkul ci gaa yi mooy buñ toogee ñu jekki yëg ne am na am na ku ñu rax <laughs> xanaa dañ ñoorax mooy dax li léegi moom ndaw si xuurul ayn boobu si fii di lor di mais ci yow intrus la rek ci yow mu la fa yow jóge àddina bi bàyyi la fa ñëw ci ñun bu ñëwee fii wallaahi la mu nee woon ak yow non dina rëcc du rëccu li muy nekk fii ci ñun waaye dina rëccu lool mu yéex ak ci ñun waaye kon nag mooy ne kon yi lor seen jëkkër yi yu gëm ñoom ñoom ñooy jullit nañu xam ne ñii ñoom ñoo leen dàqaw te ñii li ñuy wax ci dëgg la na leen leer ne fu ñuy defe lool am na ku leen di wax lool qaatalakallah laa yu laa tuusi bu lor ci laa tuusi yi bu ko lor yàlla subbooxun ma la xaatalatillaa xam nga mooy yàlla la yàlla dund waaye mooy xaatalatillaa danga naan subbooxun ma la <laughs> voilà <laughs> yow kii intrus la rek léegi mu jóge fi sax daal di ñëw ci ñun kon euh, loolu kon mooy lan mooy treizième bi quatorzième bi mooy lan mu daldi rafetal euh, na moom ndaw si ak jege ñaaley waaj ay ay yaayam ay bàyyi jëkkëram ay ñooñu ñun nag bokkul ak ñun li ñuy def ñun sénégalais li ñuy def mooy ne jàppe sa doomu jëkkër wala sa sœur sa sa frère jëkkër comme sa jëkkër loolu moo amul mooy ne rafet mooy ne lépp bil maaruf mooy xam nga ku mel noonu mënoo wéet ak moom mooy sa doomu jëkkër non sa sœuru sa frère jëkkër grand frère ak ñooñu ndaw si mënula wéet ak ñoom ndax doo mahrama loolu noonu euh, mooy lu am solo la ñun nag suñu kër yi surtout Sénégal mooy ni yow duñ ci bàyyi xel da ngay gis ñuy di def lu nekk alors que loolu dafa xalaat mooy rafetal seen diggante tekkiwul ay yooyu di wane ne waaye man ci ñoom laa bokk di kii di. di dóorante fii di tàppanteeka waxante wax yu ñaaw yooyu nga xam ne ñoom pour ñu wan ne dañoo dañoo dañoo jegewante dañoo kiiwante mooy foog ñuy waxante lu ñaaw xoolal ma wow lan aada ah, bon boobu xaw ma sax loolu nan naa ko di aaraam fu ñu ko jële ay saaga wanteeg ngir wan dañoo gën a jege woowu ak di tàppante yooyu noonu dafa xaram mooy ne lépp ci da teg mbir yi ci balance charia bu koy def mooy ne rafetalal jëme ci ñoom waaye loolu bil ma'ruf danga koy def ak ci li yàlla digle voilà ndax ñu bari jigéen yu bari lool la surtout mooy esprit sénégalais moom loolu ñoom jàpp nañ frère u jëkkër wala loolu ñoom comme si ay chéré yooyu yëpp loolu yëpp mooy ne yooyu yëpp dañ koo tere mooy ne ñoom yooyu la wax di ko defee alors que loolu l'islam da koo tere l'islam da koo tere mooy ne yow nekk leen nekk bu rafet xam ne kii sa sœuru sa frère jëkkër la sa lool la wala cousin cousin wam la wala yooyu waaye mooy ne yow ni la eh, kii nu mu tudd étranger bi bu ñëwee ni nga war a muuroo sol lu jot moom bu fi ñëwee noonu nga war a def wala bu nee ci kër gi noonu nga war a soroo c'est lui pareil au même loolu rek la loolu nag day gis ci ngay gisee te lool du du suñu dëkk yi rek du suñu dëkk yëpp ndax ci euh, Abu Malik benn égyptien la bu bu bu bu bu jàmbaare sax. def na ci benn benn benn téere xata'un min axta innisa mooy ne lii erreur bu mag bokk ci erreur yi jigéen ñi def mooy seen relation ak seen seen seen frère jëkkër yeeg ñooñu ak cousin yeeg cousin jëkkër yeeg yooyu mooy ne loolu loolu moom dangay rafetal jëme ci ñoom waaye li nga xamante ne nii mooy li lislaam digle te kooku noonu ci wàllu mooy du sa maxaram kooku du sa maxarama ah. mooy ne yow mënoo ko jox loxo mënoo ko nuyu mënoo ko biis mënoo nekk ak moom noonu saa nga muur loolu man da nekk nga sol lu jot ma nee muuru nag tekkiwul na may muuru léegi sama loxo yi yooyu sama yoon newu ci dooloo mooy nga sol lu jot loolu ngay def kon étranger bi bu ñëwoon ni ngay mel moom loolu mooy quatorzième bi quinzième bi mooy mu di xër ci dund ak moom di nekk ak moom boroom këram te bañ di fu nee rek mun a may ma sama baat indee mun a may ma sama baat ci loo xam ne du lu sharia loo xam ne cause la bu sharia nangu ndax yonent bi alayhi salaam nee na ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaaqa min ghayri ma fa xaraamun alayha raa'ihatul janna muy xadis bu wér boo xam ne boroom sunanul arbaa ñoo ko solo bam des Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah alayhim yonent bi aleyhi salaatu salaam ne bépp jigéen boo xam ne dafa laaj boroom kër fase divorce ci loo xam ne lu du dara taxul mooy lu sharia reconnaître que ni lii la lii dagaan naa ñu man cee ta sub sëy mu ne gis nga ndaw soos nga xam day toog rek man daal xam moom niñ koy defe rek bon je vois que je veux être libre devenir libre voilà damay jawee léegi yow damaa bëgg nga may ma sama baat comme ça man ay bin dund ay couple yi yooyu yooyu man daal nekkatul sama xel néeg yooyu bon bu ko defee man ma mën a yor nekk man rek di toppatoo sama bopp def yo- yonent ma alay saab ne ki def loolu kooku fa xaraamun xaraam na ci moom ala yaa raa'ihatul janna waxuma la dugg àjjana xaraam na ci moom la mais xetu àjjana rek xet gi mooy xet gi xet gi di ko xeeñ rek dafa xaraam te yonent ma alay saab nee na xetu àjjana mais ci kadaa wa kadaa ci ay sori waay foo xam ne foofu boo fa newoon rek ni mu soree sori xeetu àjjana da lay xeeñ moom nag nekk fu soree foofu nga xam ne même boo fa nee xeetu àjjana di la xeeñ lool rek lool rek xaraam na ko xaraam na ndaw soosu nga xam day toog naan may ma sama baat it loo ci ay caaxaan rek la ko teg ah bi mooy mooy këne ah, farata ci àq yi la bokk ndaw si bu dee ne jëkkëram da koo njëkk a kooku par force mooy ne si da koo war a téye quatre mois dix jours boo xam ne benn du ñuy wàññi quatre mois yi nag mooy mois boo xam ne mois charia la waa ay janvier février mars avril déedéet quatre mois di jours yoo xam ne par force daa war a téye ni borom këram par force amul ay non man man c'est dépassé quatre mois non man du fi nekk di xaar damay dem dundi sama dundoo. taluma yii sax dem yoonam mooy ne loolu dafa bokk ci àq yi incha allah nag ci loolu kon lañu jeexale partie bu njëkk bi muy àq yi nga xam ne moom la ndaw si amal boroom këram mooy moom la boroom këram am ci di ñëw nag gis beneen partie bi incha allah mooy àq yi nga xam ne moom la ndaw si am ci boroom këram mooy boroom këram par force la mu defal ko ndaw si bu dee euh, mën na ko te tamit yooyu